a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al-mursaliin wa imaami al-muttaqiin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatu Hunayn ak bi ci tegu di Taayif ak prolongement wam di ta eh, ak sariya ba dox seen diggante tamit nekkoon prolongement di Awtaas agsi woon nañu ci wàllu Awtaas sariyatu Awtaas nga xam ne ku ko jiite woon mooy Seydina Abu Amir al-Ash'ari nekkoon bàytexu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma gisoon nañu li nga xamante ne Euh, moom la Seydina Abu Muusa waxoon moom mi ko nettali keroog bi nga xam ne noonu lañu faate bàyte xam keroog ci sariyatu Awtaas ba'da waqaati Hunayn mubaashara mubaashiratan Euh, ñëwoon nañ ba gisoon nañ ci njàngat yi côté gis nañ moom ni mu faatoo li nga xam ne moom la mujjee wax muy sàkku yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy ñaanal njéggal boroomam subhaanahu wa ta'ala baag si woon nañ fi nga xam ne ci lay wax ci wàllu euh, Seydina Abu Muusa it gis nañ bi mu demee yonent bi aleyhi salaatu salaam yi mu doon dunde nga xam ne en général noonu lu doon dunde xatta bil madinatil munawwara ala afdalu salaatu wassalaam nga gis ne lu bari yére bi mu doon fanaanoo moom lay jullee ndax moom la amoon waaw ba moo tax ngay gis ci xadiisu maniyu bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne da doon raxas maniyu ci yére yonent bi aleyhi salaatu wassalaam thumma yaxruju ila salaa wa ana anzuru ila atharil ghusli wala ghasli atharil ghasli minhu may gis jeexitalu raxas bi nga xam ne mooy boo jëlee yére boo xam ne dafa am sobe wala dafa taq dara moo xam lu ñuy seexlu wala lool nga fóot ko raxas ko gis nga tooy tooy yi ni mu ciy mel noonu noonu la doon génne moom aleyhi salaatu wassalaam dem waaw ndax yére li ëpp yére yi mu doon fanaane moom la doon moom la doon jullee di dem ci jàkke ji loolu nag tekkiwul na yow nit ki bu dee yàlla may na la lu ëpp loolu nag nga ne man sama yére yi may fanaanoo laay demee noonu déedéet loolu mooy moom loolu lay amoon te loolu bu amoon leneen nit da ko doon jël waaw ndax loolu la nit ki daal di sabab lu bàyyee sa bopp borom bi subhaanahu wa taala lu mu la jox nag nga xam ni lii la wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xéewalam yi de ko waxtaane di ko wone léegi nag gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam après dafa laajoon ndox ñu indil ko ndox mu jàpp nee na mu jàpp ba pare dal di yëkkati loxoom yi commencé di ñaan di ñaan ngir wuyu li nga xam ne moom la Ubayda al Ubayda abi Amir jaam si di abu amir al ashari daal di koy sàkku ci moom seydina abu muusa al ashari nee na mu yëkkati loxo yi ca kaw ba ni nga xamante ne ci laa gis weexaayu weexaayu poqataan yi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag loolu moo ñu doon dugal ci beneen ci masala moo xam ne muy masalaam yëkkati loxo ci ñaan waaw yëkkati loxo ci ñaan est-ce que sunna la walla déet nga ne ma mais pourquoi cette question lu tax laaj bi parce que gis nañ ne kon yonent mi aleyhi salaatu salaam def na ko nii kay kon kay yow li nga waroon a wax jarul woon sax yàgg na ngaa waroon a wax rek lii day wane ne moo yëkkati loxo ci ñaan lu ñu yoonal la te sunna yonent bi alayhi salaatu salaam la ay point à la ñu jàll ci beneen jàngat naan la wax nga dëgg euh, loolu mën naa nekk waaye lool doyul ñépp parce que masala mi dafa am xëccoo waaw dafa am xëccoo ndax dafa am xadiis yoo xamante ne nii dafa tax ñenn ñi comprendre ci ne yëkkati loxo ci ñaan ci salaatul istisqa kese lañ koy def waaw mooy xadiisu seydina anas bini maalik radiyallahu taala anhu wa nga xam ne xadiis bi seydina anas dane radiyallahu anhu Ah. mu ne moom seydina anasu ibnu malik ibn damdam damdam mooy maam ji <laughs> ah. muy xadiisu qataada moo ko jële ci moom mu ne anasin seydna qataada ibn diama assaduusi radiyallahu taala an iljami mu ne anna nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yarfacu yadayhi fi shay'in min ducaa'ihi illaa fil istisqaa xattaa yuraa xattaa yuraa bayaadu ibtayhi waaw mu ne Seydina Anas mu ne këne eh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa nekkoon te dafa nekkoon kaana yadullu ala dawaami wal istimraar day wane ne ah lii kat li muy wane mooy lan mooy ne dafa sax te lii moo doon baaxam moom sallallahu alayhi wa sallam daf ci saxoon te lool mooy li gënoon a sax ci jëfam mu ne kaana nekkoon na laa yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam doonul woon yëkkati lenn lenn lenn ci loxoom bu doon ñaan doonul woon yëkkati lenn ci loxoom lu dul lan ci al istisqa bu dee istisqa mooy lan baaw naan xam ngeen baaw naan am nañu ko xam ni bari waaye eh, sama classe gi nga xam ne bu doon ndakaaru ga gane àddina rekk lañ newoon loolu mënoon nañ koo bañ a xam waaye buur yàlla dogal na ne danu doon dem bawol di bàyyi de ce fait baaw naan xam na mais yow bul xam dara rek jàpp ne ñépp xam nañu ko ñi ko xam xam ñooy ah lool da ñépp ko xam baaw naan moom mooy dem rek di uti ndox waaw ñi ñaan borom bi ngir mu may ñu ndox waaye nag précision l'islam bi muy wax ak ñun ni ñu koy defe Sénégal en tout cas yi ma fekke Bawol loolu moom sori na ak li lislaam wax ah non non gaa yi nga xam foofu moom baaw naan wolof ak baaw naan istisqa mooy sàkku buur yàlla may la ndox may la taw ndax bekkoor bu am ak géej taw maral bu am ngeen toroxlu dem ci ay façon jaamu yàlla yu ngeen di def julli yu ngeen di def ak ay ñaan di ñaan borom bi subhaanahu wa daal di leen yónnil alxaysa min ba'di ma waaw gaa yi loolu mooy ay xays xays mooy taw boo xam ne gaa yi dañoo nekk ci désolation jàpp ne wóo mooy liñ naan au secours comme waa nga xam ne moom foofu moom au ak a dugg taw boobu nag di ñëw après loolu lool mooy alxays waaw moo tax alxuraan ne moo leen di yónni di leen wàcceel alxaysa ginnaaw bi nga xam ne xanatu ci lañu désespéré wu waaw ay waaye jële waaye suñu suñu jur ji suñu suñu mbay mi mooy nawet bu tàmbali gaa yi commencé mu taw tuuti ba mbir yi commencé sax taw ba arrêté deux mois xam nga ne loolu moom walla un mois gaa yi amatuñ dara dara dara dara buñ demee ba désespéré wu ci seen façon wutin yi ñuy ut yépp ak liñ yaakaaroon yépp ñu ñëw dellu ci borom bi subhaanahu wa taala yëkkati ko loxo di ko ñaan ngir mu may leen taw waaw waaye wax naa la man la ma ci gis bokkul ak loolu xaajuñoo julleekat te sax gaa yi foofu waaw di wër ci pénc yëg di def mbooloo bu bari góor ñeeg jigéen ñeeg moom kay ay tawa tabalaaki ay ndënd lañuy war di wër ci pénc ci pénc mu ne ca guy ga nekk ca pénc ma di wër di daw fu nekk ñu jaar waaw te naan baaw naan dañuy baaw naan di ci teg seen wax yooyu yële walla iyaatu billaah léegi nag gaaya de ba ma gisee ñu def ko tawoon na mais loolu njayum say saytaane la parce que ñoom niñ ko defee di wër ci lool kese <laughs> xam nga guy guy bawol bawol xam ngeen ni mu demee ak kajoor kajoor yeeg yooyu waaw wuu voilà léegi euh, kon Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkuloon doon yëkkati loxoom lu dul ci dara ci ñaanam yi mooy loolu dafa général illaa lu dul fii istisqa ci salaatul istisqa léegi nag lii ak ya am na yeneen riwaaya mais bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a clair waaw léegi nag <laughs> loolu moo tax nag ñenn ñi jàpp ne kon yëkkati loxo ci ñaan kenn du ko def lu dul comme ci istisqa waaw alors que mi léegi nag est que loolu noonu la demee loolu mooy li nga xam ne moo indi suñu masala bi mu am ñoo xam ne dañuy soloo ci ñoom comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi aleyhi daldi tuddee ci alfath kene euh, mu ne qaala Tabari waaw mu ne imaam at-Tabari de raxmatullaahi aleyhi nee wa kariha raf'a al-yadayni fi ad-du'a ibn Umar wa Jubayr ibn Mut'im Mut'im al-Mut'im ibn Adi Jubayr Jubayr ibn Mut'im ibn Adi muy Seydina Jubayr ibn Mut'im gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu nekkoon al-Mut'im wa rawa wa ra'a Shurayh mu ne Shurayhid gi euh, euh, waxuñ li ci kaw de mooy dane imaam at-Tabari dane mu ne qaala at-Tabari mu ne imaam at-Tabari nee na rahmatullah alayhi wa kariha raf' al-yadayni fi ad-du'a ibn Umar wa Jubayr ibn Mut'im mu ne sib na di yëkkati ay loxo ci ñaan Seydina kan ibn Umar ibn al-Khattabi muy Abdallah al athari rahmatullah radiyallahu taala anhuma ak kan seydina jubayr ibn mut'im muy seydina jubayr ibn mut'im ibn adi moom saxaaba la woon bokkoon na ca prisonnier Badr ya waaye <laughs> ca yéeféer yi la bokkoon ñu jàpp leen prisonnier mu doon na tuub moom seydina jubayr ibn mut'im comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon mu ne war a Shurayh rajulan yarfa'u yadayhi daa'iyan fa qaala man tatanaawalu bihima man tatanaawalu bihima laa umma lak mu ne Shurayh dafa gis Shurayh nag buñ ko jole joyelee mooy Shurayh al-Qaadi c'était un grand juge tuddoon nañ fay biram euh, bañ doon gis suuratul Ghaashiya yi tuddoon nañ ay mbiram Seydina Shurayh al-Qaadi na woon pour Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil xulafaa radiyallahu ta'ala anil xulafaa mu ne moom dafa gis benn waay di ñaan di yëkkati loxo yi mu ne ko eh man tatanaawalu bihima laa ummalak ana kan ngay kan ngay kan ngay jottandikoo noonu ak sa ñaari loxo yi ngay tàllal yàlla bul am ndey rek mooy façon waxin la ci araab pour wax la cim yow li ngay def rek lan moo tax ngay yëkkati sa loxo kan nga ci kan ngay kan ngay jottale ko noonu hein voilà léegi euh, comme wax yu mel nii tax mooy euh, ak ñeneen ñoo xam ne euh, ne kon nag lii day wan ne bon lii daal day wan ne ne moom kon affaire bi du yëkkati loxo yëkkati loxo daal ci ñaan boo dul woon ne loo xamante ne nii léegi nag ñu ne leen mais par lan loo tax ngeen génn ci istisqa ñu ne xadiis bi ah bu Seydina bi te xadiis bi imaam al Buxaari it ko waaw euh, rahmatullah alayhima moom ñu ne lii comme que Seyna Anas moo wax yëkkatiwul loxoom lenn ci ñaanam yi lu dul ci istisqa mooy kon keneen bi yëkkati loxo ci en dehors de salaatul istisqa jullit baaw naan ma ne loolu kon du loo xam ne lu lu mën a ne la loolu mooy dañoo tàmbalee foofu tàmbalee foofu pour wax ne ñi koy wax it am na ñu ci salaf yi ñuy nettali ne ñoom it loolu dañ ko doon bañ lu dul ci istisqa léegi nag premier léegi nag sof que li ëpp ci boroom xam-xam yi fuuf fuuf moo tax gis nga ñi la tuddal am na tamit riwaay boo xam ne euh, euh, euh, dañu dañuy tudd ne ku mel ni imaam Maalik tamit comme imaam Ibn Tin lim wax hmm? këne euh, euh, da doon da doon da doon euh, dana yëkkati kii loxo ci ñaan loolu bokkul ci mbiru fuqaha yi waaw mu ne moom imaam ibn tiin mu tudd ci abdallah ibn umar ibn ghanim annahu naqala an Maalik anna raf'al yadi yadayni fi du'aa laysa min amri fuqahaa mu ne ma ma ibnu tiin mu tudd ne jële na ci Abdallah ibn Umar ibn Ghanim moom muy toxale di jële ci imaam Maalik këne rahmatullah alayhi imaamu daaril hijra ci boroom ngir mi këne yëkkati loxo ci ñaan loolu bokkul ci mbiru fuqahaa yi bokkul ci mbiru bu am boroom xam-xamu yi waaw léegi ñu ne kon lii nii yépp day wane ne affaire yi kon hein euh, kon nag affaire yi day wane ne kon affaire yi kon lii rekk la fii rekk lañ ko mën a defe léegi leneen lu dul lii nag manu la nekk léegi dañ naan la nga ne waa beneen léegi ñeneen ñi ñoom li ñuy wax fu ñu ko teg ak nan la ñuy tontoo ni dañ naan premièrement moom bala ñoo jàll ci seeni kii mooy tontu yi nga xam ne moom lañ wax fii kantaa liñ ne imaam euh, ibnu Umar imaam ibnu mu ne waqad saxa an ibnu Umar xilaafa taqaddama axrajahu al-Buxaari fi adabil mufrad min tariqi alqaasim ibn muhammad annahu qaala ra'aytu ibna umara yad'u 'inda alqaasi yarfa'u yadayhi hatta yuhaadhi bihimaa mankibayhi baatinahumaa mimmaa yaliihi wa zaahirahumaa mimmaa yaliihi wajhahu mu ne Kantaa wér na ci imaam ibn Umar loo xam ne moom wuute nag li imaam at-Tabari nettali ci moom nii ne moom da ko doon bañ parce que imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi soloo na jële ci imaam Ibn Umar ci al adabul mufrad newul ci saxiix bi nag al adabul mufrad ci yoonu al-Qaasim ibn Muhammad al-Qaasim ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil al-Qaasim bi ci fuqaha as-sab'a yi la bokkoon moom ak ñoom Sulaymaan ñoom Xaarija Sulaymaan ibn Yasaar ñoom Xaarija ibn Zayd ak ñoom imaam ibn al-Musayyib ak ñooñu moom al-Qaasim ibn Muhammad sal eh, ibn Muhammad Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an ahli bayt as nga xam ne ku takkoo woon la ak tantam bi sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha moo tax koy boole ci ñi a dëgër mook Urwa ibn Zubayr ñoom ñaar ñépp Sayyidatu Aisha seen seen tante la kenn ki oh, Sayyidna Urwa moom Sayyidatu Aisha sœuru yaayam la petite sœuru yaayam la Sayyidina Muhammad bii nag Sayyidatu Aisha magu pàppam la waaw magu pàppam la ñoom ñaar bokk na ñi gën a dëgër ci ñu jëlee ci liñ joyal ci Sayyidatu Aisha muy Sayyidna Urwa ak Sayyidna al ndax moom alxaasim bi Sayyida Aïcha moo ko yaral boppam sax voilà léegi mu ne man gis naa Ibnu Umar muy ñaan fa alxaas yarfa'u di yëkkati yadayhi ñaari loxoom ba ni nga xam ne ci lay koy yëkkatee euh, ba mu mu mu muy xaw a tolloog li nga xam ne mooy mbagg yi moom imaam ibn Umar gis naa ko man alqaasim maa ko gis waaw baatinahuma mu ne ñaari mooy biir loxo yi baatini mooy li féete li weex ci biir li xonq ci biir loolu jëm li nga xamante ni mooy ci ci ci xar kanamam ci moom leneen li mooy beneen côté bi jëm ci ki nga xam ne mooy alxaas boobu léegi nag lii kon dayoon nekkoon kon Seydina Abdullah ibn Umar nettali bi ñuy nettali ne loolu dese naa wér ci moom li wér ci moom mooy lii nga xam ne moom la imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal di solo voilà léegi dañ naan la kanta Seydina Jubayr rek kanta Shurayh dañ naan mais loolu mooy li ñu xam lañ wax nga ne ma Seydina Anas tamit ma ne la Seydina Anas comme li imaam an-Nawawi wax imaam an-Nawawi mooy xadiisam bi xadiisam bi hein imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne te moo ñuy defal nag après transition ñu dugg nag ci mais xadiis yi nga xam ne daanaka bari seetu bari waaye dafa bari yuy wane ne yëkkati loxo ci ñaan loolu sunnaa yonent bi la sallallahu alayhi te loolu cosaan la léegi kay li exception bi mooy bañ koo def voilà mooy jamono yi nga xam ne gis nañ ne defu ko voilà bërëb yooyu ñu bañ ko faa def mais yow mooy am na ñoo xam ne surtout léegi am na boroom xam-xam yoo xam ne ñu nekk ñenn ñi nekk Hijaz ñoom affaire bi dañu tour bi mbir mi mooy dañoo jël euh, euh, def li nga xam ne mooy mooy règle bi mooy bañ a tur bañ a yëkkati loxo léegi nag lan mooy lan mooy exception bi moo yëkkati loxo loolu mooy lan. mooy ne daal fépp foo xam ne gisuñ xadiis bu ne yonent mi alei satu salaam dafaa yëkkati loxo ñoom ñu ne duñ fa yëkkati loxo fu ñu gis ne dafaa yëkkati loxo ñu ne foofu la ñuy yëkkati loxo alors que mbir mi nag c'est le contraire mooy le fait que ak bariwaay bi mu bari ak saxaaba yi nga xam ne ñoo ko nettali te loolu mutawaatir la mooy xadiisu yëkkati loxo ci bu yonent mi alei satu salaam loolu mutawaatir la mooy lan mbooloo mu bari ci saxaaba yi ñoo ko jële ci yonent mi alei satu mbooloo mu bari ci taabi'in yi jële ko ci ci ñoom ci saxaaba yooyu radiyallahu anil jami' ñeneen ainsi de suite tra mais kii euh, nu mu tudd époques yi di traverser époques yi comme ça ba li muy accès ci ñun mutawaatiran waaw ñoo xam ne mbooloo moo xam ne ñoom ñépp ñu daje di wax loo xam ne nekkut lool daa manula ne mooy mu ngi mel ni man mii masuma dem masuma dem Washington mais même bu télé amul woon ak yii yëpp nit ñu bari yi may gis ñu naan Washington waaye existe na ñii naan post d'ailleurs fa newoon ñi wala New York waaw ñii naan man New York laay liggéey ñii naan ñooñu ñi ma ci gis mu bari ak ñi ne New York dem nañ fa waaw wala seen mboq nga New York loolu bari gi ñu bari ñee mooy man ñooñu ñépp manuñoo quand même russe bi manu la ne moom dem na New York euh, euh, italien bi na dem na New York wolof bi ne dem na New York congolais bi ne dem na New York alors que loolu lépp di kàcc ñoom dañoo dëppoo rek ci ne New York léegi mooy nañ nañ dëppoo ci ne New York existe na te existe wu mooy xam nga ne mbooloo mu toll noonu mënuñoo dëppoo te bokkuñu fu ñu jóge di waxandoo loo xamante ni amul mét na mbir loolu mooy mutawaatir léegi nag rafu du'a yi nag noonu la mel léegi nga ne kon xadiitu Seydina Jaabir bi Anas radiyallahu anhu euh, pardon Euh, voilà lii moom ma ko jaabir bi ñu wax moom ma ko fàttali euh, jataay bii weesu bi ñuy gis euh, masalaam micro yi du gisoon nañ lool ba nag waaye masalaam micro yi am na waaye am na waaye am na waaye mooy imaam bi di julli di jël di téye micro bi di wax la tari après buy rukkoo téewaale micro bi buy kii di yëkkati micro bi ka yoo xam nañ la loolu day yàq julli ndax lan xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa dama noon xadiis Seydina Abu Hurayra non non Seydina Jaabir ibn Samura moo ko nettali voilà li ma ne Jaabir léegi <laughs> Seydina Jaabir moo ma ko fàttali Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu moo ko soloo waaw ne yonent bi alayhi salaam leen a gis ñuy bi ñuy sëlmal ñuy sëlmal lan di di mooy bu ñu toogee pour wan la ni eh, eh, jëf yu bari baaxul day yàqu julli mooy booy taaya taaya bu ñuy sëlmal asalaamaaleykum gis nga yëkkati loxo boobu ñuy def mu loolu nag awaam yépp koy def presque awaam daa nekk gis awaam bu ko dul def te waxoon naa la awaam léegi bul xalaat waa ji nekk ci marché bi di jaay te jàngul diine mais wax naa la ñun toll nañ foo xam ne ab xalif général sax day nekk ma am nii waaw wala ay xalif général dañuy nekk généraux dañuy nekk ay am nii parce que jànguñ seen diine te ndeysaan ñooy xalifa yi wala iyaadu billah mooy loolu day am waaw ndax ndax affaire bi mooy ku mag si kii rek dafay ne te mbir mi teguñu ko ci critère kii moo gën a xam kii moo gën ñi xam ñu jiital leen taqdiimu zi jahlin wa taxiirul alim loolu nag loolu la sëñ bi doon wax ci aaxiru zamaan mu ngi ci de ku seedeel ku seedeel yàlla xam nga ne ñu ngi ci aaxiru zamaan lool mu doon wax naan bokk na ci siiñ yi taqdiimu zi jahlin waaw te loolu lépp njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba waaye dafa ñëw laaj ko xadiis ñu ngi saxiix kaw kaw bi naan ko mata saa waaye yonent mi aleyhi salaatu wasalaam mata kañ la bis pénc di xew loolu daal laaj la boo xam ne nag da doon da doon da doon da doon fasciné ñu bari ak a bari ñooñu ko doon laaj yonent mi aleyhi salaatu wasalaam mata waaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo alxuraan daan yasaluunaka ani saati ayyaana mursaaha ñu ngi lay laaj naan saa saa saa ana kañ la moo tax nit ñi dañuy préoccupé ci loo xam ne amalu leen njariñ yow sa dund gi nga nekke fexeel def ci li ngay def nga nekk fi naan yawmal qiyaam kañ la kañ la kañ la tout le temps façon laaj yooyu nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ko doon ko nit ñi saxaaba mi moo tax en général boo seetloo kaw-kaw yi rek ka ko doon laaj waaw kaw-kaw yi ñoo ko doon laaj parce que ñoom eh, yenn yi ñoom ñoo eh, nu mu tudd ñoom ñoo doon am fitu di ko def parce que ñi ñi nga xam na ñoo nekk ci daara ji fii ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom xam nañ ne tere a leen yu bari waaw waaw yaa ayyuhal ladina amanu laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum waaw alquran wax na ne yaa ayyuhal ladina amanu eh yéen ñi gëm yàlla laa tasalu bu leen di laaj an ashyaa ci mbir yoo xam ne in tubda lakum buñ leen ko feeñalee tasukum du baax ci yéen waaw mooy yéen buur yàlla waxu lu mu waxul dara wala leeral ko buur yàlla xam na ne moo gën ci ñun bu waroon nekk loo xam ne fokk ñu xam ko waaye kononte kon dina ko leeral parce que maa naa fil kitaabi min shay amul dara loo xam ne lu ñuy jariñ la suñu texe àddina ak allaaxira lul mu ci alquran ak lu ko raw léegi nag lim ñu ci wan mooy yi nga xam ne manula ñàkk ñu xam ko waaw manula ñàkk manu la ñàkk ñu daal di koy xam yooyu nag mu xamal ni ko waaw manu la ñàkk ñu xamal ni ko léegi euh, <laughs> kaw kaw bi ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mata saa waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko daf fekk muy waxtaan di jàngale mu naan ko mata saa ah yonent mi aleyhi mel ni faalewu ko mooy mel ni dégg ko dégg ko di di di continuer waa ji taxawaat mata saa léegi yonent mi aleyhi salaatu continuer après nag bi mu mu ne ko bokk na ci màndarga yi mu ko jox ne ko mooy ida suwidal amru ila gayri ahli allahu akbar hmm? mu ne ko mooy bés bu ñu jëlee mbir yi jiital ñoo xamante ne ni lool bu seen mbir ñu jox leen ko waaw loolu la loolu mooy taqdimu di jahlin wa taxiirul alim loolu rekk la mooy nga jël nga jël li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ci compétent ñu jox ko ñi nga xam ne moom du seen mbir waaw buñ jëlee def ay njiit ñoo xamante ne ñoom sincèrement dañ leen waroon di jiite loolu kay mooy problème loolu nag aaxiru zaman loolu moo tax mu xew loolu moo am taqdimu di jahlin wa taxiirul alim mooy jiital ku boroom réer ci kaw koo xam ne moom ku boroom xam-xam la waaw parce que poste bi diisul ndax gaa yi foofu la ñuy natte mbir yi wal iyaadu billah hmm? léegi <laughs> euh, kon mooy ami bi mooy ami yu baree koy def li ñu wax mu ne euh, parce que da doon wax léeg-léeg léeg-léeg dane dane dane dane woon waa ji kaw kaw ba ila wusida al amru ila ghayri xaaral na nga xaar saa xaaral mooy soreetul <laughs> waaw voilà léegi ak tamit bon ida duyatil amaana tamit boole woon moom lu jëkkoon wax waaw bu dee ne léegi gars amatul kenn koo xam ne mën nga am ci moom confiance koo am ci confiance mu trahir ko waaw ñu sànq li nga xam ne mooy al amaana mu ne fantasir saa na nga xaar bés pénc waaw léegi nag ci la ko ne woon nag ba lan mooy sànq gi mu ne ko ida wussidal amru ila ghayri ahli fantasir saa mooy buñ jëlee mbir yi jox ko ñoo xamante ne nii ñoom du ñoo ko yelloo xaaral kii xaaral kii ñi nga xam ne mooy saa rek xooral saa léegi Seydina Jaabir Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu dane yenent na sa sa bee gis ñu julli def nii seen loxo yi eh, mooy boo toogee di taaya assalaamu alaykum nga def nii mooy la fekk que li ngay wëlbati sa loxo bi noonu booy dem asalaamaaleykum sa droite nga wëlbati ko mel ni ku ku ku ku ku ku eh, naan comme booy laaj naan pourquoi te te defoo nga koy def en benn waaye taxaw fële nga bëgg koo wax lan la quoi li ngay def sa loxo bi noonu naan nii eh, wëlbati ko da nga koy tàllal ba pare wëlbati ko mooy xam nga kii ñu bari ñi may dégg xam nañ lii may wax dañuy teg seen tii seen oom yi bu ñuy bu ñuy taaya. bu ñuy wax asalaamaaleykum ñu def ko nii mooy def ko comme li mu wax sànq xaw koo ubbi ubbi loxo bi dañ koy teg seen oom bu ñuy kii ñu ubbi ko waaw ubbi bu ñu naan asalaamaaleykum côté ndejoor bi tamit ñu def noonu yeneen i wàllu saabsaab nag loolu la gis saxaaba yi di def mu ne maa lii araakum rafi'i aydikum kam ka ka misli ka ka maa lii araakum raafi'i aydiikum ka adnaabi farasin shumsin buhmin uskunu fi salaa voilà am na ci yeneen riwaay amul buhmin maa lii araakum raafi'i aydiikum ka adnaabi xaylin shumsin uskunu fi salaa voilà loolu Seydina Jaabir ibn Samura mu ne yeneen ci may saa saa noonu leen gisoon ñuy def mu ne lan moo tax ma gis leen ngeen di yëkkati seen loxo yi waaw <laughs> mooy di yëkkati seen loxo yi ngeen teg seen oom yi ngir di ngeen di taaya lan moo tax bu ngeen asalaamaaleykum ngeen koy yëkkati noonu di ko wëlbati hein lu tax ma gis leen ngeen di def loolu mel ni ay fas mooy fas woo xam ne liñ naan un animal rétif waaw un animal rétif en français mooy boo xam ne toog benn place ma foo jaar mu ngi yëngu xam nga fas bu taxawee nii mooy da gis bu rétif surtout boo xam ne mooy waaw kay bu bu nan nañ bu rabee waaw nga xam ne geen gi ci yëngal geen gi la dëkk man fas normal sax da gis bu taxawee mooy dee mu yëngal geen gi ak tànkeeg lu ne mu ko yëngal bu dee fas wu rabe la shumsin waaw boo xam ne du taxaw benn place lu tax ma gis leen ngeen di yëngal seen loxo yi comme noonu uskunu fi salaat dal leen ci julli waaw da ngeen di dal ci julli imaginer bu dee ne loolu noonu loolu loolu noonu la la yonent bi aleyhi salaam gis xam ñàkk ànd ak julli ba di ko tere lan ngay xalaat ci ko yor micro di teg kii di téye ko ah nga ne ma léegi eh, eh, pardon ah ñu ngi xaw a génn suñu masala bi mais <laughs> mooy ab laaj la buy ñëw ab laaj la boo xam ne nit ki mën na ko laaj ne mais kon pourquoi may gis yenn imaam yi wala pa bon loolu imaamu Sénégal du ko def. en tout cas doo gis ci jàkka yi muy xew te pourtant sunna yonent mi alayhi salaam ndax xale yi sax dañ fa dul jege mooy koo xam ne day julli di yëkkati ay xale ab ab xale ab liir wala yu mel noonu di ko tegaat buy buy sujjóot bu non buy teg ko rukoon après buy jógaat yëkkatiwaat buy kii yu mel noonu lan moo tax léegi yow lan moo tax loolu po looloo micro bi loolu mën nañ ci jëlee ne yor yoroo micro bi def noonu baax na ne naan mukk mukk parce que léeg-léeg yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko doon def waaw bu doon julli loolu kantaa ñi ne jagleem la loolu du jagleem loolu du jagleem ndax bu doon jagleem li gën a dëgër mooy du jagleem bu doon jagleem dina ko leeral dina ne lii surtout loo xam ne ci mbooloo mi ñépp di ko gis mu koy def te xam na ne moom moo ne sallu kamaara ay tumuun yi u salli julli leen comme ni nga xam ne noonu ngeen ma gise may julli bu doon ne jagleem la que keneen ku ko def day yàq julleen dina toog gis loolu gis ne nit ñeen koy gis muy yëkkati doom yi sët yi di leen tegakat jógaat di kii ba pare mu gis loolu nit ñi di ko gis mu noppi ci alors que bi mu gisee ñi nga xam ne ñoom liñ doon def mooy seen loxo yi rek lañ doon jël loo xam ne pourtant ku nekk da ngaa ne loolu de pourtant simple na asalaamaaleykum li may wëlbati sama loxo noonu rek loolu la gis def ci précision bi ne leen lan moo tax ma gis leen ngeen def seen loxo yi noonu di ko wëlbati di ko lool di ko yëkkati noonu di ko wëlbati waaw mel ni ay fas yu rétif yoo xamante ni dañuy yëngatu ñu nekk uskunu fi salaat dal ci julli wa qumu lillahi alquran moom wa qumu lillahi yow kon yow mooy bur na mu préciser li lii mu koy def ci kanam loolu sunna taqririya la mooy lu mu def la moom fi'liya la ba pare fi'liya boo ko def bu jaroon ne fi'liya lu taqririya bu doon ne am na lenn loo xam ne ci moom jagleen la doon konoonte kon doon na nekk ah lii nag pour man la waaw kon mooy fais attention léegi nag euh, buñ ñëwaatee ci fiñ ne woon kon Seydina Anas imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne mooy kon nan la ñuy tontaw xadiis euh, Seydina Anas bi imaam an-Nawawi ne mu ne bi muy ci alminhaj bi muy sharh saxiixu imaamu muslim ibn alxajjaaj rahmatullah alayhi abul xusayn mu ne hada alxadis bi ñu tuddee xadis bi ñu wax muy sayna qataada bi bu sayna anas bi mu ne hada alxadis yuuhimu zaahiruhu annahu lam yurf lam yarfa sallallahu alayhi wa sallam yadayhi illa fi al istisqa wa laysa al amru kadhalik mu ne moom imaam an-Nawawi rahmatullah gis nga xadiis bi nag day doon impression ci biti bi nii boo gisee li mo parce que ah anna an-nabiyya kaana laa yarfa'u sallallahu alayhi wa sallam fii shay'in laa yarfa'u yadayhi fii shay'in illaa fil istisqa kene yonent bi alei satu salaam doonul woon yëkkati yi ci dara ci ay ñaanam lu dul ci baaw naan jullit baaw naan mu ne nag gis nga nag xadiis bii day donne impression mooy ci bitéem nii boo ko gisee dangay ngay foog ne que ne kenn du yëkkati loxo ñaari que ne yonent ma lay saa saa masu la yëkkati ñaari loxoom ci ñaan lu dul ci julli baaw naan mooy julli joo xam ne da di ñaan ngir yàlla tawal leen mu ne nag wala yisal amru kazalik mbir yi dëgg-dëgg demewul nii demewul noonu de mu ne bal qad sabata raf'ul yadayni fi du'aa'i fi mawaatina ghayri fi mawaatina ghayri al-istisqaa wa hiya aktharu min an tuhsar mu ne li am ba des mooy sax na yëkkati loxo ci ñaan moom sallallahu alayhi wa yëkkati ay ñaari loxoom ci ñaan ci ay bërëb yoo xamante ne ni yu wuuteeg baaw naan jullit baaw naan jullit ñaan yàlla tawal leen lu wuuteeg mii fuuf ak bari mu ne wahiya ta yooyu dañoo bari aksar ëpp nañu min an toxsar ñu leen di teg tellement pour wax la ne dañoo bari waaw mu ne waqad jamaatu minha naxwan min thalaathiina xadiisan min as-saxiixayni aw axaduhuma aw axadihima mu ne man imaam an-Nawawi Yaxya ibn Sharaf an-Nawawi man ci sama bopp dal di dajale ci xadiis yooyu daal di dajale ci xadiis yooyu Euh, naxwan loo xam ne à près loo xam ne jege na ah min salaasiina xadiisan trente xadiis yoo xam ne yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yëgati loxoom ci ñaan en dehors li nga xam ne mooy jullit baaw naan waaw mu ne nag mina saxiixayni ci saxiixayni saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj wala benn ci ñoom ñaar en li ma leer man imaam an-Nawawi mooy mooy ne trente hadith à peu près vers trente yoo xam ne yépp dañ fay gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf fa yëkkati loxo te nekkul woon ci di ñaan nekkul woon nii ci julli te nekkul woon fan nekkul woon ci julli baawu naan waaw léegi nag mu ne après nag mu ne wa zakartuha fi awaaxiri baabi sifati salaati min sharxil muhaddab mu ne xadiis yooyu li ci ëpp trente yooyu li ci presque nga xam ne ñu soit yenn yi ñu ci saxiixay mooy ñaari saxiix yi wala am na ki yoo xam ne ci sax soit ci saxiix imaamul Buxaari képp moom moo ko wéetoo ca la ne wala boog ci imaamu saxiixu imaamu muslim képp fa nekk moo ko wéetoo léegi nag mu ne tudd naa leen ci feewu sifatu salaat min sharh al muhaddab waaw tudd naa leen ci euh, euh, feewu bunt bi nga xam ne mooy traité façon bi nga xam ne mooy julli julli yonent bi alayhi salaatu ak ni ñuy jullee ci bi muy shara al muhazzab bu imam ash-shayrazi abu ishaq ash-shayrazi euh, mooy al majmu' waaw sharh mooy al majmu' imam an-nawawi rahmatullah alayhi mujj ko àggale parce que al maniyya moo ko dikkal mooy fa mooy dafa faatu mooy sharh al bi muy shara parce que téere boobu moom sincèrement sincèrement mooy ci ci domaine ci domaine mooy le meilleur mooy le meilleur beneen téere bu xaw mel ni moom mooy al Mughni bu imaam Ibn Qudaama waaw imaam Ibn Qudaama al moom moo def lu mel noonu ci ci ci al Mughni mais à vrai dire mooy téere yi nga xam ne ñooy traité yooyu mais vraiment xam nga al Minhaj moom al Minhaj sincèrement imaam an-Nawawi foofu daanakay annotation la doon def waaw. mooy ay annotation da ngay gis ne alminhaj mooy sharh imam muslim bi ak solo bi ñuy am yëpp dangay gis ni foofu imam an-Nawawi presque ay annotation la rek ay kii la doon nii waaw kii bon mooy sharh bu simple la ko def bu simple vraiment bu simple la te mais boo demee ci majmu' non majmu' nag foofu pëpp pëpp pëpp moo tax du téere gu ne parce que dafa yaatu tamit daf ko non foofu moom dafa étalé wu complètement moom wuu leeral masala yi façon leeral mujj ko àggale nag euh, am na ñoom euh, ibnu Subuki ak ñooñu après ñoom euh, Subuki ak ñoom daal dinañ koy àggale ak boroom xam-xam boo xam ne jox ko yàgg yenn yàgg yi moo tax léegi moo tax kitaabul Majmu ñetti shurah ñoo ko def waaw mooy parce que imaam an-Nawawi moo ko tàmbali bi mu génnee àddina euh, euh, euh, am ku ko àggale léegi kooku tamit moom it faatu dikkal ko laata mu ngi génn àddina après bon après nag li ci des finalement lële keneen àggale ko loo tax ñetti ci kitaabu al majmu boobu nag imaam an-Nawawi rahmatullah dafa indi xadiis yi nga xam ne day wane ne yonent ma lay saab-saab yu bari yuy wane ne ak indi na ñaan na di tàllal loxoom en dehors de al istisqa léegi dinañ ci ñëw léegi mu ne léegi mooy ma nga ne ma mais eh, eh, tontu ci affaire u xadiis bii d'abord bala ngay indi yooyu ma ne la waaw mu ne kon mu ne wa yuta'awwalu hadha al hadith ala annahu lam yarfa' lam yarfa'i rafa al-baligha bi haythu yura bayaadu ibtayhi illa fi al-istisqa mu ne kon nag lii kon xadiis Seydina Anas bi nga xam ne ci biti day wane ne masula yonent mi alayhi salaatu salaam masula yëkkati ñaari loxo lu dul ci istisqa mooy ne affaire bi leen lekk mooy il faut loolu il faut kon il est obligé ñu interpréter xadiis Seydina Anas bi ndax xadiis yu ëpp fuuf yoo xam ne rekk ci saxiixay ne rek wala denn ci ñoom ñaar boo leen boole ñoom ñépp trente xadiis yu war ne yëkkati na fudul loxoom moom alayhi salaam di ñaan fudul istisqa kon loolu loolu kese day wane ne kon affaire bi kon loolu mooy li nga xam ne loolu la yonent mi alayhi sax doon def léegi na xadiis bi mu ne kon nag il faut ñu interpréter. première façon bu ñu ko mën a interpréter mooy que ne dañu naan hadith na Anas bii li mu ci jublu mooy que ne yonent bi aleyhi salaam masu koo gis mu yëkkati yëkkati loxoom ci ñaan bu gën a kawe te gën jotale ba ni nga xam ne ci lañuy gise gisee weexwaayu poqataanam yi lu dul ci al istisqa loolu benn première façon la bu ñu mën a interpréter wax ji mais dañuy gis ni interprétation bi dëgërul parce que parce que la ñun xadiis bi tax ñu ñëw fii nii ñu nekk ci xadisu ci masalaam yëkkati loxo ci ñaan Seydina Abu Musa al-Ash'ari lan la wax <laughs> Seydina Abu Musa al-Ash'ari nee keroog bi yore bi mu ñëwee jóge aw taas ñëw bi ko wax Yonent bi alayhi salaam ah moom ci boppam nee na Yonent bi salaam ngir mu ñaanal Seydina Abu Amir bàyyi xam bi nee na bi muy ñaan dafa yëkkati loxo ba may gis weexaayu bokkataan bi. kon moo tax interprétation bi d'une part manu la baax mooy bu dee ne luñ joyal la mais man na baax ci leneen mooy ci lim ci teg moom imaam an-Nawawi ba léegi ci al minhaj sharh imaamu Muslim ibn al-Hajjaj mu ne aw deuxième façon interprétation anna al-muraada lam arahu rafa'a wa qad ra'ahu waaw mu ne walla rek mooy ne Seydina Anas moom li mu xam la wax waaw mooy man masuma ko gis mu yëkkati loxoom lu dul ci salaatul istisqa voilà waaw loolu la mooy Seydina Anas a ko waxa moom li mu gis la wax parce que li mu gis la wax waxoon nañ la xadiis yu mel nii Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha li waxoon képp ku leen ne yonent bi aleyhi salaatu mas na tuur ndox taxaw bu leen ko dëggal Seydina Xudayfa xadiis bu ne ci saxiixayni mu ne man ànd naag yonent bi alayhi salaatu salaam fa ataa subaatata qawmin fa baala qaa'ima ànd naag yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ci sënub ay ñoñ mu tuur ndox taxaw est-ce que dañ naan léegi kon Seydina Xudayfa bon comme que Sayyidatu Aïsha waxoon na la de kon mooy moom li mu waxe woon mooy li mu xam kër gi lii la ko mës a gis muy def masula tuur ndox di taxaw moom li mu xam la wax te nag ku wax li nga xam kenn kanta këne keneen ku wóor Seydina Xudayfa mi ànd ak yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ñëw ànd ak moom mu ñëw ci sënub jàmbur mu tuur ndox taxaw kooku loolu mu gis waxu Sayyidatu Aisha bi duñ ne du tax loolu ne ah du ko dindi mukk bu boobaa nag lan lañuy wax al musbitu muqaddamun ala ki saxal kon dañ naan yonent bi aleyhi salaatu salaam tuur na ndox taxaw waaw léegi nag waxu Sayyidatu Aisha bi noo koy def laa anha ñu ne la boobu niñ koy def simple la mooy moom li mu xam la wax kee gis leneen ziyaadatu ilm la kee dafa indi xam-xam boo xam ne moom am ko loolu kese la te tamit dañ ci gise ne kon kenn peegul xam-xam waaw ah. kenn peegul xam-xam lépp lépp kenn peegu am na loo màgg màgg màgg màgg am na lu rëcc Seydina Anas mu ne kon moom imaam an-Nawawi aw deuxième façon interprétation anna al-muraada lam arahu rafa'a wa qad ra'ahu ghayru kon lim bëgg a wax mooy man mosuma koo gis ndax Seydina Anas lim wax leer kaana anna nabiyya kaana laa yarfa'u yadayhi loolu mooy que yonent bi saa saa doonu doon yëkkati mooy moom xam-xamu boppam la wax li nga xam ne moom la gis moom la seetlu lu dul ci istisqa waaye mu ne ñeneen ñi gis nañ ko ñeneen gis na ko kenn kiñ la wax cinq Seydina Abu Muusa al-Ash'ari nee na man maa ko gis waaw mu yëkkati ñaari loxo yi di di ñaanal sama bàytax bi génn àddina ba man imaam Abu Muusa al-Ash'ari bi ma ma ma gis weexaayu poqataan bi tellement ni mu yëkkati loxoom yi ñaan nga ba ma ne ko ah yonent ma lay saab saab man it ñaanal ma jéggal sa borom mu boole ma ci ñaanal ma kon kay moo tax mu ne fa yuqaddimu fa yuqaddamul musbituuna ah fi mawaadi'a kathiira wa hum jamaa'at ala waahidin lam yahdur dhalik waaw budda min ta'wiilihi lima dhakarna wallahu a'lam imaam an-Nawawi fa yuqaddamu al-muthbituun mooy dañuy wax kon nag mooy dañuy jiital ñi nga xam ne ñoo mbir mi man gis nañu mooy ñi gis mu yëgati loxoom furul ci ñaan ba poqataanam yi feeñ en tout cas ba yëkkati loxoom daal ñeneen ñu bari mu ne sa ñoom ñoom la jiital ci bërëb yu bari waaw wahum te ñii nag solo mbir yi këne gis nañ yeneen tubaab yu saab saab loxoom ci ñaan ah ñooñu jamaat ay mbooloo mbooloo lañ yu bari kon nag ñooñu la jiital ci kenn koo xam ne moom fekkewuloon lool gisu ko waaw lim gis la wax wallahu wala buddata man da ñàkk min ta'wil yi ñu interprète waaw lima zakarnahu wallahu a'lam manu la ñàkk par force dafa am xadiis yoo xam ne obligé nga interpréter ko lii bokk na ci waaw moo tax gaa yi dàq ay sifatu rabb ak yooyu borom bi subhaanahu wa surtout le fekk ñu naan ñi nga xam ne mooy mujassima yi di jàpp ne borom bi di ko utal ay cër comme nii naan lii ak lii alors que loolu ay melo la ñoom comprendre ci noonu mooy am na xadiis yoo xam ne ñoom ci seen bopp ils sont obligés ñu interpréter ko parce que xajarul aswad bee yaminullahi fil ardi moom loolu moom mënoo ko ndejooru xajarul euh, aswad pierre noire mooy ndejooru yàlla ci kaw suuf loolu ñoom xam nañ ne loolu xam nga mooy mooy ci kaw noonu ñoom ci seen bopp man ñoo xam nañ ne loolu man da nekk xeer wi mooy mooy loxol yàlla ci kaw suuf ah <laughs> kon mooy loolu palo yooyu mooy de toute façon par force ngay man da ñàkk man da ñàkk voilà léegi euh, léegi nag kon mooy mbir maa ko kon Seydina Anas xadiisam bi noonu lañ koy déggee waaw waaw que moo tax ma ne première façon interprétation bi Imaam An-Nawawi wax wa yuta awwalu rahmatullah alayhi hadha al-hadith lam yarfa ar-raf' al-baligh bi haythu yara bayaadu yura bayaadu ibtay ibtayhi illa fi istisqa lool mooy bu dee Seydina Anas ci li mu gis la mais bu dee ne luñ doyal mooy mbir mi gis nañ ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari gis na ko feneen mu yëkkati comme ni mu yëkkati istisqa ni ko Seydina Anas waxe ba poqataan weexaayu poqataanam yi di feeñ te loolu kañ la woon loolu nekk loon ci istisqa waaw Abu Amir li doon ñaanal al ashari radiyallahu anhu léegi nag buñ ñëwee ci lu imaam eh, kon an-Nawawi indi xadiis yooyu léegi nga ne ma nag eh, xam nga ne sax loolu laa loolu laaj mooy léegi yow ci nii gis nañ ni kon li nga nootal mooy këne si loolu dafa dagan dafa sharia la te loolu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam di yëkkati loxo ci ñaan ñu toog nii rek ñuy ñaan yëkkati loxo loolu loolu loolu loolu noonu euh, kii la loolu sunnaa yonent bi alei saatu salaam léegi ñu ne la nag léegi kon indil dalil yi ñu ne la waa dañuy dem ci sharhul muhazzab rek comme li ko imaam an-Nawawi waxe imaam al-Hafiz ibn Hajar ci baabu raf'il aydi fi du'a ci sahih imaamu al-Bukhari rahmatullah alayhi moom it tudd na fa xadiis yu bari yoo xam ne mooy yi imaam ibn euh, Ishaq wax imaam ibn loolu da saa yi yanaa loolu moom san xolisaan la moom imaam an-Nawawi yaa bëggoon mais comme que siira lañ nekk te li ñuy tudd imaam ibn Sa'd daa bari moo tax mu ñëw noonu waaye du moom lañ ci jublu waaw imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, même moom bi muy saraa xadiis bi imaam an-Nawawi doon saraa léegi bu imaam Anas bi loolu la doon wax mu ne mu ne eh, eh, fekk eh, mu ne wa tamassaka bi xadiisi anas radiyallahu anhu lam yakun an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'aa'ihi illaa fi al-istisqaa mu ne wa huwa saxiix laakin jumi'a baynahu wa bayna ahadithil baab wa ma fi ma'naha bi anna al manfiya sifatun xaasa la asla raf'i wa qad ashartu ila dhalika fi abwaab al istisqa wa haasiluhu anna ar raf'a fi al istisqa yuxaalifu ghayrahu imma bil mubaalagha ila an tusiru al yadaani fi hazwi al wajhi mathalan wa fi ad-du'aa ila hazwi al mankibayni wa la yu'akkar ala dhalika annahu thabata fi kullin minhuma xatta yura bayaadu ibtayhi bal yajma'u bi an takuna ru'yat al bayaad fi al istisqa ablagh minha fi ghayrihi waaw léegi mu ne imaam an-Nawawi mu ne waqat imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa tamassaka bi hadith Anas parce que en fait hadith yi mu doon yi mu doon sara parce que imaamul Buxaari xam nga imaamul Buxaari moom loolu mooy loolu mooy mazhabam moo ne si mooy que ne yëkkati loxo ci ñaan en dehors de istisqa loolu lu loolu sunna yonent mi alayhi salaatu salaam la moo ne imaamul Buxaari xam nga imaamul Buxaari li naan fiqhul Buxaari fii taraajime wala faqhul Buxaari fii taraajime mooy boo bëggee gis fiqhu say imaam al Buxaari rahmatullahi xoolal ni muy ni muy tudde bunt yi mais. waxuma la bunt yi rek mais xadiis yi ni mu leen di agencé non imaamul Buxaari moom exceptionnel la léegi xoola dafa def ne baabun waaw ay moom gis suñu sëriñ ni ñu koy leerale Allahu akbar Allahu akbar fiihi durar waaw waaw ñu ngi koy le saxiixu imaamu sarx sarx saxiix al Buxaari mbaa yaa ngi koy suivre suivre ma loolu la waaw la ilaha illallah laa ilaha illa allah mu ne xoolal imaamul Buxaari na wax baabu baabu raf'al aydi fi du'a baabu bunt raf'al aydi yëkkati loxo yi fi du'a yi ci ñaan mu ne wa qaala abu muusa al-ash'ari da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayaada ibtayhi mu ne moom qaala nee na abu muusa al-ash'ari mu ne ah Seydina Abu Muusa al-Ash'ari de nee na da'a nabiyyu sallallahu alayhi nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan na thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayaada ibtayhi ñaan na yëkkati ñaari loxoom yi ba may gis weexaayu poqataan loolu mooy ban xadiis mooy xadiis bi moom imaamu Buxaari ci boppam indi na ko ci kitaabu al ci mu def baabu ghazaati Awtaas foofu noonu indi na fa xadiis bii nii fii la koo taaliq mooy dafa ñëw rek ne waqaala moo tax bu nee waqaala nag taaliq bu imaam al-Bukhari ñëw dogu ci mooy ne loolu xadiis bu wér la soit moom ci boppam indi na ko ci saxiix bi wala di bu dinga nga fekk ci yeneen boroom xam-xam yi di nga trouver càllale gu wér bi ci yeneen téere boroom xam-xamu xadiis bii nag moom ci boppam soloo na ko soloo na ko ci kitaabul maghazi te mooy xadis biñ la sànq bu abu amir bu abu musa al-ash'ari di gazwatu Awtaas bi ñuy faat ki nga xam ne mooy abu amir naka noon muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi daal dina solo léegi mu ne wa qaala ibnu Umar mu ne imaamul Buxaari xoola loolu ubbee kii bunt bi wa qaala mooy noonu la ko kii wa qaala ibnu Umar ay taaliq wa imaam ibnu Umar radiyallahu anhu nee na rafa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadayhi wa qaala allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Xaalid mu ne imaam Seydina Abdullah ibnu Umar nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam de gis naa ko mu yëkkati ay ñaari loxoom yëkkati na ñaari loxoom ne allahuma eebuur eh, yàlla man de maa ngi denc li Xaalid def bon loolu moom képp ku ne xadis bi fan la nekk moom foog naa dama lay génn dama dama naa eh, eh, lay jaarale ci fenêtre bi ah <laughs> parce que <laughs> pourquoi parce ni lañ ko gis c'est mais gis nañ xadis bi xadis bi ci boppam gis nañ ko <laughs> ci kitaabul magaasi xam nga du Makka fatxu Makka kay gis nañ ahadis bi mooy bi Seydina Xaalid ibn Walid demee am ñu faat bi ko Yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee ci waa Banu Jazima gisoon nañ biñ paree fatxu Makka laata ñuy commencer di dugg ci euh, ghazwatu Hunayn am na sariya buñ tudd noonu l'expédition de Seydina Xaalid ibn Walid waaw du du du nañ ko wii wala non waaw mais boobu la boobu lay wax ni xadiis boobu imaamul Buxaari ci boppam andi na ko foofu <laughs> waaw bi Seydina Xaalid amee ñu fa faat léegi yonentu Yàlla sallallahu alayhi bi ko xabaar bi dikkalee mu yëkkati ay loxoom ci kaw di ñaan ne allahumma ee buur yàlla inni abra'u ilayka waaw mimma sanaa Xaalid maa ngi deñ ci li nga